أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa habibina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 rahimahullahu taala daal di koy nettali euh, sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma ni ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ni ko alam tari anna qawmaki lamma banawu alkaabata kafaru an qawaa'id Ibrahim mu ne ko xanaa gisoo ni saw nit ñi bi nga xamante ne ñoom ñi ngi tabax kaaba gi dañoo gàttan ngi wëllif li nga xam ne moom mooy pokkeno yi imaam ibrahima yi alayhi salaatu wassalaam nee na xanaa doo ko delloo ci pokkeno yi imaam ibrahima yi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko lawlaa hidasaanu qawmiki bil kufri la fa'altu budul woon yeesu maanaam ñi nga xamante ne seen nit noonu la ñu génn di doog a génn ci lislaam di doog génn ci kéefir wax kon doon naa ko def euh, loolu moom moo tax sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daal di xam ne kon loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, taraka istilaama ruknayn alladhayni yaliyaani al-hajar maanaam dara maanaam kon loolu moom moo tax mu tere ko maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa mu bàyyi raay gi nga xam ne teg loxo gi doon teg loxo ci kaw ñaari keno ñaari euh, ponk ñaari euh, ruq yi nga xamante ne ñoom ñoo féete ak xijra bi <coughs> naka noonu gisoon nañ ci xadis boobu muy xadis soxna Aisha bi radiyallahu ta'ala anha gisaatoon nañ ko ci yeneen ñaari riwaayaat wala sax ci euh, ñetteelu ñetti riwaayaat yëpp ak bi nga xam ne moo tax sayyidna Abdullah ibn Zayd ibn euh, Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma tabaxaat ko naka noonu ci suñu ba jotaay bi wees tamit tàmbali woon nañ ci baabu fadlul xaram bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ngëneelu xaram bi waxoon nañ li nga xamante ne moom moo ci aju ak doxali bi nga xamante ne moom lañ koy doxale waxoon nañ tamit ci aaya bi borom bi subhaanahu wa ta'ala wax naan innama umirtu an a'buda rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay' wa umirtu an akuna min al-muslimin ne waxal ne li am ba des moom mooy daal dañ ma digal ci ma jaamu borom dëkk bi wax kii nga xamante ne moom mooy borom dëkk bii te bu mag dëkk bii te moom ñeen la ko bépp mbir te moom dañ ma digal ci ma nekk nga xamante ne man maay bokk ci ñuy womatu ab waxu buur yàlla subhaanahu wa taala wax ne awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min wala walakinna aktharahum la ya'lamun mu ne xanaadu dañ leen a jàppandalal ne dëkk bi nga xamante ne dañ koo ormal ñu utal ko xaram maanaam foo xamante ne maanaam ñu utal ko dëkkal koo xamante ne képp ku fay dugg dafa may àtte yuy xam te day tegoo ci sa kaw ba noppi nag ñuy bijji lépp loo xamante ne mooy xeetu meññeef la mu nekk wërsëg goo xam xamante ne bu tukkee ci ñun waaye nag du ëpp ci nit ñi xamuñu kon li nga xamante ne tamit moom mooy kon insha allah taala dañuy yeggale ci wàllu googu mu am ay masala yoo xamante ne dañ ciy aju te bu njëkk bi moom mooy ki nga xamante ne maanaam mooy xaram bi yoo xamante ne dañ ko ci tere tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala noose buntu bi moom mooy bu njëkk bi moom mooy ne rey dañ ko fay tere comme ni nga xamante ne noonu la ñuy tere maanaam euh, rey ak xeex yëpp dañ ko fay tere comme ni nga xamante ne tamit maanaam euh, képp koo xamante ne dafa yoo xamante ne ñëpp d'accord nañ ci maanaam moom mooy ne rek xeex ak nit noonu maanaam wala nga rey ko ci loo xamante ne maanaam teguwul ci dara maanaam loolu moom dafa xaraam ci Makka waaye daa xaraam feneen fu dul Makka maanaam loolu moom dafa am maa nag li nga xamante ne moom mooy beneen mbir bi ñuy tax ñuy wax moom ay nit di xeex maanaam mu nekk ay armée ndax dinañu xeex ci biir dëkk bi waaw wala déet loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax <coughs> boobaa nag li nga xamante ne dëppoo nañ ci bu boobaa dana dagal moom mooy su yi ñoom ñoo ñëw attaqué jullit ñi ci biir dëkk bi maanaam bu boobaa dana dagal ñu xeex ak ñoom foofu comme li nga xamante ne noonu la ko alquran waxee ne la wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum maanaam kon loolu moom day daal di nekk loo xamante ne Euh, foofu moom faw nga xeex bi tamit mënta ñàkk maanaam lu ñuy tuddee légitime défense foofu moom moo fay am maanaam moom mooy ne su fekkente ne bu leen xeex ak yéeféri ci biir maanaam euh, ci biir xaramu Makka bi feeg maanaam masjidul xaram maanaam dañuy gis ne alxuraan su koy tudd ci bëri daf koy tudd xaramu màkk bi yëpp la ci jublu maanaam du rek dëkk màkka du rek jumaa ji du dëkk bi waaye xaram bi yëpp la ci jublu comme li nga xamante ne noonu lañ ko waxawoon ci suñu jotaay bi weesu li nga xamante ne tamit moom mooy kon ñii di xeex bu fekkente ne kon moom bu alxuraan daf ne bu ñuy xeex ak yéen ci bu ñu bu leen xeex ak ñoom ci wetu ji feeg ñoom xeexuñu ñoom yéen foofa waaye suñu xeex ak yéen nag moom na leen ay maanaam kon loolu kon moom mooy euh, loolu àtte la boo xamante ne ñëpp dëppoo nañ ci ñi nga xamante ne nag moom mooy euh, yi ñu wuute kay moom beneen mbir tamit bi nga xamante ne tamit wuute wuñ ci moom mooy koo xamante ne dafa def maanaam ak njombe war a tax ñu war koo rey maanaam te ndax danañ ko rey ci biir euh, xaram bi bu boobaa ñëpp dëppoo nañ ci ne kooku dañ ko fay rey maanaam ku rey nit wala koo xamante ne dafa njaaloo te fekk mu sangewu wala boog yu mel noonu ah yooyu bu boobaa dañ ko fay daal di rey comme ni nga xamante ne tamit mooy ñuy jëf yëfu góor jigéen ak yu mel noonu yooyu ku ko def ci kaaba gi dañ lay rey maanaam ak ci euh, Makka ak neneen ak yooyu yëpp dañ lay rey am na nag yeneen yi nga xamante ne borom xam-xam yi wuuti nañ ci rahmatullah alayhi yooyu dinañ ci ñëw insha allahu taala buñ ci yëgsee ci euh, kanam a kanam ci téere yi nga xamante ne ñoom ñooy wërwërloo ci wàllu ah, xaramu Makka ak ajj insha allahu taala léegi tamit mu am tamit euh, beneen mbir boo xamante ne xaram bi daf koo aj aj daf koo ajoo te moom mooy dem di dugg ci Makka maanaam képp koo xamante ne da ngaa bëgg a wala nga bëgg a umra booy dugg Makka booy dugg ci xaram bi dafa fekk nga war a nekk koo xam ne da ngay armal loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci léegi beneen mbir bi nga xamante ne tamit ñëpp dëppoo nañ ci moom mooy ki nga xamante ne dafay am ay maanaam dafa dëkk Makka di génn ko dugg kooku tamit maanaam du armal maanaam obligé wul maanaam kooku addoo doo duñ ko teg armal naka noonu ki nga xamante ne tamit dafay dem euh, am fa ay soxla maanaam di bëri lu mu fay dugg ko génn ngir ne dafa am ay bëri lu mu fay am ay soxla ci xaram bi donte dëkku fa kooku itam duñ ko wax ne ko na armal waaye ki nga xamante ne ay ay ay ay soxla bu bu benn maanaam bu ponctuel la maanaam wala boog rarement lay dugg ci dëkk boobu bu boobaa foofu la borom xam-xam yi wuutee rahmatullah alayhim ndax armal day war ci kooku comme ni nga xamante ne noonu la koy waree fu waree aj wala mu war a umra foofu la ñu wutee ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur ulama rahmatullah alayhim ci fuqaha xanafi yi ak maliki yi ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañu ne ahankay fokk day armal te loolu tax wax na ci ñenn ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim maanaam ne ndax araw xaram bi ci boppam moo am gëdd googu maanaam moo am gëddu nga war a dem boo koy dugg nga armal maanaam loolu Euh, ngir maanaam wàcce sa bopp ngir toroxlu ak yu mel noonu dañ koo wàcceel yeneen yi rek ngir maanaam al mashaqqat tajlibu taysir ngir ne tartar bi nga xam ne moo ci nar am day xit day nga xam ne moom mooy ak yombal mu def ci nga xamante ne maanaam kooku kon fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim nag li nga xam ne mooy li siiw ci ñoom mooy ne déedéet kooku nag du obligé arman ñu ne lu tax ñu ne ndax bisu fakk Makka borom Yonent bi sallallahu alayhi bi mu fay dugg dafa yoroon amaama maanaam euh, amaama te loolu kon moom mooy wane ne armaalul léegi nag loolu nag ñi ci des ñoom li ñuy tontu ci loolu mooy dañ naan bisu fàttu Makka bis bu spécial la parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni bis yoobu rek ci waxtu woowu lañ ko ko daganalal maanaam nekkatul xaram ci jamono jooju loolu rek a tax maanaam mu mën faa dugg ci jamono jooju ñoom loolu la ñuy tontu maanaam kon da ngay gis ne li gën a euh, yelloo moom mooy nit ki bu koy dugg te fekk même xataa ajul wala umrawul maanaam mu xarmaal balaa mu fay dugg wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddathana Ali ibn Abdullah te mooy ibn eh, Ja'far al-Musnadi eh, déedéet Ali ibn Abdullah ibn ibn al-Madini voilà hayatul waa bi rahimahullahu ta'ala muy sëriñ bu xam xam haddathana Jarir ibn Abdul eh, Hamid muy Abu Abdullah ad-Dabbi di waa euh, Kufa euh, rahimahullahu taala nekkoon qaadi ba comme niñ ko xam ne an Mansuur ibnul Mu'tamir euh, Abu Attab as-Sulami al-Kufi an Mujahid ibn Jabr rahimahullahu taala al-Makki al-Makhzumi an Tawus muy al ibn Kaysan al-Yamani maanaam nga gis ni kon maanaam dëkk yi ni ñu wutee ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo hadith bi gis nañ ci Ali ibn al-Madini waa Basra la Jarir eh, ibn Abdul Hamid ak Mansuur ñoom waa Kuufa lañ Mujaahid eh, moom waa Makka la Taawus ibn Kaysaan waa Yaman la an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom nee na qaala wax na Rasulullah ndawal Yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yawma fath Makka bis bi nga xamante ne moom la ñuy ubbi Makka mu ne inna lu wér boor mooy haadal balad bi li dëkk maanaam lu gis ne euh, dëkk nii mu waxee noonu mooy daanaka li nga xam ne noonu la alquran di waxee buy wax tamit léeg-léeg ci Makka danañ wax haazal baladil amin rabb haazihil balda comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon maanaam nga xam ne suñu waxee dëkk bi rek maanaam al balad ñu ko waxee rek Makka tax ñu wax boo tax sax boo sax bokku na sax faf la mujj gi ci turam yi maanaam al balad ngir ne fu ñu ko waxee rek Makka tax ñu wax te borom bi subhaanahu wa ta'ala suy wax daan dëkk ba maanaam dëkk ba te fekk dëkk boobu rek tax ñu wax loolu day wane ne dëkk boobu moo gën ci dëkk yi maanaam ak màggaay gi nga xamante ne moom la dëkk boobu am ak xaram gi xam ne orme bu mag gi nga xamante ne moom la ko borom subhaanahu wa ta'ala jox mu ne dëkk bee xaramahu laahu buur yàlla ci boppam moo ko arma moo ko araamal maanaam kon yàlla moo ko xaraamal maanaam mu am yu bari bari yoo xamante ne yooyu ñoom ne ay yoo xam ne dañuy wërwërloo ci Euh, dëkku Makka te loolu tamit boo comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci riwaayam réew yeneen riwaaya yawma xalaqa samaawaati wal ard bis bi nga xam ne moom la yàlla décidé ni day bind asamaan sa suuf si bés boobu noonu ci la ci la ci la ci la xaram bi xaram foofu ci la Makka nekk dëkk bu ñu waaye nag euh, li nga xamante ne loolu wuutewul ak wax bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inni xaramtul madina kama xarama ibrahima al makka maanaam ne man damaa xaraamal madina comme ni moom ibrahima alayhi salatu wassalam xaraamale makka loolu wuutewul ngir ne bi nga xamante ne moom armal xaraamal bi nga xamante ne maanaam mooy orma gu mag diñ teg ci kawam bi nga xamante ne moom la makka am te yàlla borom bi subhaanahu wa taala décidé ko teg ko bis bi nga xam ne si lu suuf am bi suuf tàmbalee am rek Makka daa am daa daa nekk dëkk bu mel noonu segam mbir mi noonu la demee maanaam loolu borom subhaanahu wa ta'aala moo ko décidé maam Ibrahima nag alayhi salaam dakaa xamle maanaam moom comme bi mu fii ne keneen ko woon xamuñu woon maanaam moom ci boppam moo ñëw daal di koy maanaam Seydina Jibril alayhi salaam wan ko fi nga xamante ne moom mooy xaram bi yëpp fi mu fa maanaam xam ne fii la fii la fii la fii bu mu jeex loolu tamit ngir tamit li nga xam ne moom wax lañ waxoon ci jotaay bi weesu bi mu tegee euh, xeer bi mooy xajaru euh, aswad ba mu ko tegee leer bi nga xamante ne moom moo daw maanaam tourner dem ci maanaam rayon bi nga xamante ne yëpp foofu la yamoon nga xamante ne euh, seytaane yi mënatuñ fa woon a ñëw dugg fa loolu moom moo tax xarab dëkk bi armal ba hatta dajjal bu ñëwee du dugg ci dëkk boobu maanaam ñaari dëkk la dul dugg comme li nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe muy Makka ak Madina te ay malaaka ñoom ñooy taxaw ci kanam maanaam di di di di di ko aar mu ne nag kon inna azal balad naka bi la dëkk xaramahu araamal na ko allah bur yàlla laa yoo dadu du ñu dog shawkuhu maanaam ak gàncaxam kon loolu benn acte la boo xamante ne bu am la li nga xam ne tamit boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim mooy bépp gàncax boo xamante ne dafay sax ci Makka ak ci xaram bi dafa xam bu fekkente ne dafay saxal boppam te muy saxayaay du loo xamante ne nit ñi ñoo ko ñëw saxal ko fa loolu bu boobaa dafay daal di dagal maanaam loolu maanaam dafay daal di xaraam nit ci ñëw dagg ko bépp nag gàncax léegi euh, su fekkente ne ba mu des nag yi nga xamante ne ñoom mooy la Seydina Abbas waxoon radiyallahu anhu ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah ya Rasulullah illal izkir maanaam ba mu def xanaa xànc yi maanaam mu ne ko waaw illal izkir ba mu def xànc yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki yi rahmatullah ñoom parce que ñoom dañuy soxla ban maanaam mooy garab bi mooy xeetu euh, ñax la boo xamante ne day mel ni day day day dëgër nga xamante ne da nga ciy mën di takk ay ay say wala di ci mën di takk ay sàkket wala comme niñ sindi feer di def ci sàkket maanaam ni rôle boobu muy joué garab yooyu ñoom maanaam xant yi dañ koy def naka noonu tamit ak tam bu ñuy ngir seen euh, euh, seen seen seen armères yi maanaam ngir seen bàmmeel yi tamit comme li nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisee woon amma li nga xamante ne nag moom moo aju ci euh, maanaam fuqaha maliki nag rahmatullah alayhim ñoom dañ cee yokk li nga xamante ne moom mooy lépp loo xam ne nit ñi dañ koy soxla comme euh, loo xam ne maanaam léegi nii nit ñi dañ koy soxla léegi maanaam comme lu demee nekk soccu wala yu mel noonu lool du ñu tere nit ñi jëfandikoo ko bu boobaa dootul nekkati loo xam te ne lu ñu tere la ñi nga xamante ne ne tamit ñoom ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ cee boore li nga xam ne moom mooy. Euh, ay dëkk lépp loo xam ne day gaañe wala muy dëkk wala loo xam ne yoon wa boo fa jaaree da nga mu tënk la wala boog bëri na fa ah, masalan mu nekk garab goo xam ne masalan euh, reen yi moom moo tax ay accident day am ak xeet yu bu dañ ko ci daal di boole yii moom mooy lépp loo xam ne dafa tooyal boppam waaye lépp lu wow lu maanaam dafa tooy garab gu tooy la te garab la goo xamante ne moo fa saxal boppam amma garab yi nga xamante ne nit a ko fa saxal loolu amul problème maanaam tey bu fekkente ne man damaa dem di saxal fa ay garabu mango wala ay garabu tàndarma wala garabu leneen ak leneen wala lépp garab boo xamante ne wala ay raisin wala yooyu di di ko roote maanaam bu boobaa dagg gi doon xaraam maanaam boobu du du xaraam amma nag bu fekkente ne damaa jël benn garab boo xamante ne daa nekk ci biir xaram bi ma génnee ko maanaam yóbbu ko ko bi ci xaram bi bu boobaa damay obligé ma jëlaat ko dugalaat ko ci biir. te ku fekkente ne dafa jeex dama ko maanaam bu fekkente ne dafa dem ba màgg maanaam ba dëgër ba xam ne mënatuma koo yëkkati indiwaat ko bu boobaa faw dama koy euh, wecce dama koy remplacer mais beneen bi ci def tamit beneen acte bi nga xam ne tamit da ciy wër-wër am na yeneen yoo xam ne dinañ ci ñëwaat ak wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci bunt yi ca kanam ak kanam insha allahu taala wala boog ci tiir yi di ñëw mais yooyu yëpp mooy yi wër loo ci gin ci mbiru aj maanaam ginnaaw kitaabul insha allahu taala li nga xamante ne tamit moom moo ci tegu euh, kon moom mooy fu fekkente ne euh, euh, bu fekkente ne tey dafa am koo xamante ne moom war dafa dagg benn garab nag dafa dagg benn garab garab googu ndax dafa am lu ko ci fekk waaw wala déet loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhurul ulama te mooy fuqaha xanafi yi ak shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne loolu day bu amee damaa war a euh, dama war a remplacer maanaam euh, tey bu ma demee ma dagg benn garab nu ma war a def ne ne ah faw da fay de saa da ngay fay de ah waaw léegi nag boobaa euh, naka laay fayee loolu daal ci ñëw léegi waaye ni nga xamante ne ñoom ñooy xaaw Maalik ci rahmatullahi ñoom dañoo wax ne daal loolu képp ku ko def yow lenn rek ka la war moom mooy baalu di jéggalu amaa su fekkente ne mboob la maanaam yu garab goo xamante ne dafa dem maanaam garab gu tooy la ñuy wax ba léegi mais bu ñu demee ba garab gi wow moom loolu yi jumhuurul ulama ba tey dañoo wuute fuqaha maalikee foofu ñoom dañoo jàpp ne garab googa mënees na koo jël maanaam tey ab garab goo xamante ne dem na ba wow ba raas wala boog euh, ñax la moo xamante ne dem na ba wow carrément maam ngi jël ko dundale ko sa ay euh, ñoom ñoom ñoom gëléem a gaay loolu daal dana nekk ci am na li nga xamante ne moom la ñuy bañ tamit wala ay fas ak yooyu. mais mais mais loolu fuqahaa Maaliki rahmatullah ñoom dañu koo bañ ba tey ñoom dañ ne bi tooy beeg bu woow bi ñoo yem képp ñi nga xamante ne nag léegi buñ dellu si waatee ci fay gi maanaam ne kon fuqahaa euh, Hanafi yi foofu ñoom dañ cee wuute fuqahaa Shaafi'i ak Hanaabila rahmatullah alayhim fuqahaa Hanafi yi ñoom xiima la ñuy wax maanaam mooy man daal bu dee dafa am garab gu ma dagg wala boog lu ma dama li ma koy fayee lu tolloog loola lay doon maanaam lu nuroog loolu rek laay jël fay ko wala boog ma saraxe loo xamante ne tey garab gu mel noonu bu ko doon saxal ba mu toll noonu bu ko doon jaay ñaata la koy jaayee bu boobaa lool la laay saraxe léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqahaa euh, xanaa euh, euh, Shaafi ak Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne comme li Seydina Abdullah ibn Abbaas wax la radiyallahu anhumaa ñoom noonu la ñu doxale mooy lan mooy ne li Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhumaa dare bu dee garab ngandam garab la comme aw xay wala yu mel noonu muy ngandam garab wala binti ñi mooy li may fay wala ñoom buy gaa yooyu ah voilà léegi bu boobaa euh, ba ci sax ñoom ñoom ñoom yeneen garab yi nii ay orange mango xeet yooyu noonu maanaam garab yi tollu noonu ay tàndarma xeet yooyu ñooñu damay dem maanaam damay saraxe gël damay saraxe euh, nag nag laay saraxe bu fekkee ne nag garab yu ndaw la nga xamante ne moom kii sax la gën a jege ay ñax la gën a jege walla ay mooy ay garabu sëbëb yooyu xeet yu mel noonu mooy xeet mooy yu ndaw ndawaan yi rek yooyu noonu ay ñoom dugóor xam nga yooyu ñooñu yu ndaw ndawaan yooyu ñooñu bu boobaa bu may joxe bu boobaa bu may bu may bu may saraxe boobaa xar lay saraxe maanaam ñaar yooyu yoo am soit damay saraxe nag wala ma saraxe xar dégg nga comme loolu mooy wax sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma euh, kon mu ne laa yoo dadu deful dagg saw ko wu aw garabam wala yu naffaru te def te dàq sayduhu ak rëbbam maanaam tey euh, képp ku ñëw ci xaram bi dafa am beneen mbir buñ lay tere mooy lépp loo xam ne dañ koy rëbb maanaam lu ñuy rëbb mooy lan mooy bépp animal bépp njaay àll boo bàyyi ma boo xamante ne du dëkk ci dëkk bi ci cosaan maanaam foofu ñu indi ko fi mu doog koy dëkk maanaam loolu comme lu demee nekke ay kéwal xam nga kéwal du dëkk ci dëkk bi ci cosaan wala mu nekk loo xamante ne mën naa dëkk ci dëkk bi waaye nit ki du ko mën a am jàppandi ci moom naturellement maanaam moom boo ko naree daw xam nga euh, maanaam nit ki du ko du du du ko mën a téye maanaam jàpp ko naturellement loolu moom mooy euh, mooy mooy rëbb lu demee nekk tey par exemple pittax yi wala ñooñu nga xamante ne maanaam soo leen bëggee jàpp dañuy bañ dañuy daw wala <laughs> euh, kéwél yi wala ñu mel na ñooñu. ñooñu yëpp du du du dagan maanaam maam euh, nit ki dàq leen nit ki du dagan mu dàq leen wala mu dimbali leen dàq wala yooyu yëpp du du dañ leen di bàyyi tranquille nag ñooñu euh, boo soo armalee yooyu waroo leen a laal de waroo a euh, dàq waroo leen a jàppale kuy kuy rëbb sax bu ma bul ko wax ne ko saa picc maa ngi mën nga koo rëbb te sax bu fekkee ne da ngay di aj di wala ngay umra bu ñu la indilee loola doo ko lekk même bu dee jàppoo ci bu ñu la indilee am rëbb doo ko lekk voilà wa mooy wa hurrimat alaykum saydul barri ma dumtum hurma dañoo xaraamal ci yéen am rëbbum euh, jéeri feek yéen a ngi armal maanaam kon loolu tamit day daal nekk ah moo tax ma ne fa iza xalaqtum fastabum soo leen day demee ba nga xamante ne léegi génn ngeen ci maanaam ci armaal gi rek léegi dem leen rëbbi maanaam mooy bu leen nee ci ngeen rëbbi ji kon loolu tamit beneen àtte la boo xam ne daf ci aju moom mooy kon yow boo rombi am tax mënoo ko mënoo koo tiital mënoo koo euh, dàq mënoo def dara danga koy romb tranquillement voilà ay ñoom masalan ay ñoom ñoom ñoom lëkk ay lëkk yooyu parce que ci ñooñu la bokk maanaam ñooñu dàq mënoo leen def dara mënoo leen a jàpp def dara dañ leen a war a bàyyi tranquillement ndax ci xaram bi lañ loolu attey xaram bi la euh, wala yaltaqitu te doo for luqatatahu ak ak am am poram maanaam tey lépp loo xamante ne dañ koy dafa daanu nga fekk ko fa maanaam tey boo gisoon li yaa fi biir sax waru ko laal maanaam xaramu Makka bi noonu la demee boo gisoon li yaa sax da nga koy romb rek dem segal ñu ne ah faw noonu lay demee mu ne waaw waaw xanaa illaa lu dul man koo xam ne arrafaaha daf koy yëgle koo xam ne daf koy yëgle tout le temps tout temps daf koy yëgle ba keroog boroom di feeñ maanaam loolu tamit moom mooy àtteem yeneen yi da nga koy yëgle ak kese mais yii moom da yëgle rek ba keroog muy wala boog nga jël ko nga jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy comme li ñu tuddee objet retrouvé wala yu mel noonu mais loolu day fekk ne ñooñu taxaw ne ñoom dinañ ko seet maanaam dinañu jé dinañ ko dinañ seet maanaam wala boog dinañu euh, xam le ne ku ko bëgg a gis mën ngaa ñëw foofu maanaam yëgle googu day continuer nee nga kon loolu moom mooy atte yi nga xamante ne yooyu yëpp ay atte la yoo xamante ne dafa aju ci xaram bi moo tax bërëb boobu bërëb bu kawe la maanaam du comme yeneen bërëb yi amul nag fenn ci àdduna bi foo xamante ne yii def faa dajaloo mm-hmm. maanaam dëkk lu mu màgg màgg màgg benn kenn ñeme wuta wax ne suñu dëkk bi kenn du fi def lii kenn du fi def yii yii ñu fi wax yëpp mm-hmm. kenn du ko fi def loolu kenn tamit voilà yàlla nañu yàlla mm-hmm. yu bari nañ mais boobu moom gisaguma ko <laughs> dafa contraignant aussi voilà yàlla nañu yàlla sàmm dégg xadiis bi gisoon nañ ko xadiis euh, Euh, numéro 104 ak 112 ak 1349 dinañ ko gis hadith numéro 1832 1833 1834 2090 2433 2434 3189 4295 4313 ak 6880 imam Muslim na ko hadith numéro 1500 1353 imam Abu Dawud na ko hadith numéro 2017 imam An-Nasa'i na ko xadis deux mille huit cent soixante euh, deux mille cent quinze ak deux mille huit cent quatre douze euh, imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro deux mille deux cent soixante deux mille trois cent cinquante-trois deux mille huit cent quatre-vingt-seize deux mille neuf cent soixante-deux ak trois mille deux cent cinquante-trois comme ni gis na xadis bi waa sahaabu kutubu sitta euh, imam at imam Ibn Maaja rahimallahu jami'a na wa bay'iha wa shira'iha wa anna an-naasa fil masjidi fil masjidil haraami sawaa'un xaassa li qawlihi ta'aalaa innal laziina kafaruu wa yasudduuna an sabiilillaahi wal masjidil haraami allazii ja'alnaahu wal masjidil haraami allazii ja'alnaahu lin-naasi sawaa'anil aakifu fiihi wal baad wa man yurid fiihi bi ilhaadin bi zulmin nudhiqhu min adhabin alim sadaqallahu alazim maanaam kon bur buntu bi nga xam ne moom mooy baabu buntu tawris ndonale doore makka dëkk yi maanaam euh, kër yi nga xamante ne ñoom ñooy këru makka yi wa bajaha ak jaay ga wa shiraiha ak euh, njënd ga euh, dégg nga maanaam euh, euh, shira day tekki njaay waaye fii day tekki njënd ngir ne bi euh, nga xamante ne moom mooy bay' bi nga xamante ne moom moo nekk ci kanam wa na naasa te naka nit ñi kat fil masjid ci fil masjidil haram ci néegu néegu yàlla bu ñu ormal moom mooy kaaba gi sawa um ñoo ci yem xaasa maanaam ci lu jagoo maanaam néegu yàlla bi ñoom ñoo ci waaye nag léegi masjidil haram bii ndax ñoom ñoo ci yem lay tekki ndax li muy tekki moom mooy mag néeg bi ci boppam ñoom ñëpp ci yam comme que kaaba gi ñëpp ci yam muy jumaa gi ñëpp ci yam amul kenn ku ci ëppale keneen kon bu boobaa ndax foofa la yam wala boog dañ naan makka ñëpp ca yam ci kaw loolu ndax dafa am tekkantal bu ñu nee makka ñëpp ca yam wala ñu ne xaram bi ñëpp ca yam maanaam ndax masjidul xaram fii lan lay tekki ndax masjidul xaram day tekki ne kaaba gi ñëpp ci yam wala maanaam wala muy jumaa ji wala li muy tekki moom mooy Makka dëkk bi ñëpp a ca yam wala li muy tekki mooy xaram bi ñëpp a ca yam bépp boo ci jàpp mooy ne kenn amul droit réclamer moomeelu lenn maanaam loolu li muy tekki mooy ne soo nee ni këru Makka yi Makka ñëpp a ci yam d'ailleurs loolooy masala bi maanaam mooy ne boo nee kër gi ñëpp a ci yam këru Makka yi mooy man ñeme naa xëy dem ci kër gu ma neex bu ma gis ne kenn dëkku fa rek ma dem dëkku fa daan ne yéen yéen a génn kenn dëkku fi en attendant man maa fi ñëw dëkk ndax dëkk bi ñëpp a jeex maanaam loolu lay tekki <coughs> maanaam kon bu boobaa kenn moomul dara loolu nag waxu fuqaha u xanafiyee la ak maalikiyee yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhi maanaam ne dëkki Makka yi kër yi ñëpp ci yam dëkki Shafi'i rahmatullahi ñu ne ah déet déet mënu te demee noonu ñëpp yamu ñu ci te loolu sikk nekkul ci ne mooy li euh, li gën a dëgër maanaam te lool mooy bu imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam boo xoolee moo tax imam al-Bukhari rahimahullah ni mu ko waxee ni loolu lay wax loolu lay leeral maanaam ne moo tax mu daal ci te new an nan naata te te dina leer ci am na ba yeneen bunt ci kanam yoo xamante ne yeneen i téere ci kanam maanaam bu ñu paasee kitaabul omra ndax dafa teg ay yeneen i téere yoo xam ne yëpp day wër-wër loo ci wàllu ajji ak màkka maanaam ay yenn masala yu sew sewaan yi yoo xam ne dana ci leeral loolu fii lim ci namm rek maanaam moom mooy junj ko maanaam mooy ne daal de mënef naa donn kër yi nga xam te ne ñoom ñooy këru Makka yi def na leen donn def na def na leen jaay def na leen jënd loolu yëpp dagan na am na nag xadiis yoo xamante ne dañuy koy tere maanaam ne jamonoy Seydina Aboubacar ak mooy jamono yeneen ci saa su Seydina jamonoy Seydina Aboubacar ak jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhum ak jamono Seydina Ousmane radiyallahu anhum ñoom ñëpp nit ñi doonu ñu woon jaay ay kër ci Makka niñ daan def mooy. ku mën ku ñëw dëkk ku dem toxu keneen ku bëgg a ñëw dëkk dëkk noonu lañ doon def waaye nag euh, li nga xamante waaye hadis boobu wérul comme ni ko maanaam ni mu nekk même sena taxaw itam soloo na ko axmatulaale waaye ba tey xaqiqatan hadis yooyu wéruñu li nga xamante ne moom mooy bii wér maanaam moom mooy li nga xamante ne sax na te lool la muy li sax ci alquran comme li nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala di wax ne alladina ukhriju min diyaarihim wa amwalihim fekk mu wax muhajiruna mooy lil fuqara alladhina yukhrijuna lil fuqara al muhajirina alladhina ukhriju min ah, di diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana mu ne ñeel ne ñi nga xamante ne ñooy fuqara way ñàkk ñi nga xamante ne ah al muhajiruna ñoom ne ñoom ñooy way gàddaay nga xam alladhina mooy ay yooyu nga xam ne ukhriju dañ leen a génne min diyarihim seen dëkk seen kër yi segam moom moomeel na leen kër gi te bu xës ba moomeel bu xësee ba am maanaam li muy tekki moom mooy mën ngaa jaay mën ngaa jënd kon loolu dañ koy doon kon moom moom lay wax waaye nag li mu ne nit ñi nag ci jumaay kaaba gi lay tekki te dana gën a leer ne ñoom ñoo ci yam kenn mu ne qawlihi ngir buur yàlla wax di wax moom taala ji kawe ji innal ladina naka gaa yi nga xam te rek kafaru dañoo weddi wa yasudduuna ci ñuy dummóoyloo nit ñi an sabilillah wali yoonu yàlla ñooñu day wal masjidil xaraami ak li nga xam ne moom mooy masjidil xaraam maanaam mooy jumaay gañu ormal gi allazi gi nga xamante ne ja'alnaahu dañ koo def lin naasi ñeel nit ñi sawaa am muy ñu ñu yem ci maanaam nit ñi yem cepp alaatifu ki nga xamante ne euh, moom mooy ka fay toog ka fii ca moom wal nga xamante ne moom euh, dafa dafa wàll yaan rek ñoo ca yem cepp wa man képp nag koo xam ne yurit namm na fii ci biir jumaay kaaba googu te loolu euh, li tax ñii ne maanaam ñeneen ñi ne kaaba ñëpp ci am maanaam du du jumaay kaaba gi kese mooy ne lii muy wax ni ci xaram bi yëpp la aju maanaam loolu maanaam moom moo indi euh, loolu bokk na ci li indi tamit wuute bi maanaam ku nekk ni nga déggee wax bi waaye wa man képp koo xam ne kon yurit namm na fii ci jumaay kaaba gi maanaam boo ko firee tamit ne Makka la wala ci xaram bi bi ilhaadin ci euh, ci jalgati bi zulmin ci tooñ xam nga jalgati mooy tooñ rek waaye loolu day dëgëral wax ji rek maanaam nuziqu daañ ko euh, euh, daañ ko mbugal daañ ko mosal min azabin ci mbugal alimin bu metti maanaam kon daañ ko mosal mbugal mu mettee metti maanaam te loolu kon dañuy gis ne lool tamit aaya bi dégg-dégg ci nit ñi am day wu tax ba ñu wuute li nga xamante ne moom mooy atte yi nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw bu fekkente ne da ngaa jàpp ne masjidul moom mooy jumaay kaaba gi wala boog nga jàpp ne moom maanaam mooy Makka wala nga jàpp ne mooy xaram ci ni nga ko déggee rek bu boobaa la atte bi di amee ci loolu la ñëpp ñëpp ci yam waaye li nga xamante ne moom lañ mën a wax fii moom mooy ne maanaam te di dëgëral mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhi ak li tax imam al yi rahimahullahu taala wax ne jumaay kaaba gi xaasa moom rek maanaam ci lu ñu jagoo maanaam loolu li koy dëgëral maanaam mazhab boobu euh, mooy ne su doon ne ñëpp a maanaam maanaam mooy jumaay kaaba gi euh, euh, nekkul maanaam lu am àtte bi tëriwul ne makka am ak ak xaram bi moom it am àtte yi xaram bi waaye nag li mu ne ñii ñoo ci maanaam loolu moom mooy jumaa ji kese loolu tëriwul ne. terewul daal maanaam li ñu bëgg a wax moom mooy terewul ñu ne jumaa ji képp ku fi def lu bon nangam dana la dal maanaam euh, loolu euh, am maanaam Makka am même àtte bi yeneen dëkk maanaam yeneen yi tamit am même waaye bu boobaa munuñu ne lépp lu jumaa ji am àtte rek Makka da am Kaaba gi euh, xaram bi da am maanaam loolu it munuñu koo wax ci lépp maanaam lu demee nekk moomeel gi xeetu moomeel gi wallaahu. A'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab la haddasanaa Asbagh te mooy ibn Faraj gisoon nañ ko ci kitaabul hajj bi mu faqih Maaliki bu mag boobu rahmatullahi alayhi qaala ah naam maanaam loolu imaam al moo ko wax rahimahullahu ta'aala di ko firi mu ne al-baadi yi mooy at-taariq mooy ki nga xamante ne dafa wàlliyaan mooy dafa ñëw rek dëkku fa mu ne maa moo maakuufan maanaam euh, li muy teg mooy mooy ku ñu téye. mooy koo xamante ne moom fa la nekk du dëkk fa wala ka fay toog wala comme mooy al aakif fiihi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddasanaa euh, haddasanaa Asbagh mooy qaala akhbaranii ibnu Wahb muy Abdullah euh, ibnu Wahb faqih Maalik ibn an Yuunus te muy ibnu Yaziid al Ayli an ibnu Shihaab muy az-Zuhri an Ali ibn Husayn muy Zaynul Aabidiin moom itam yaakaar naa gisoon nañu ko ci kitaabul euh, hajj bi mu ne an Amr ibn Euh, euh, Usmaan euh, mooy ibnu Affaan di doomu Seydina Usmaan hmm? radiyallahu anhu mu ne an Usaamata ibnu Zayd hmm, radiyallahu mooy ibnu Haaris wa hmm? radiyallahu ta'ala mooy habbi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam comme ni xam ne loolu li ngi gisul annahu qaala nee na moom ya Rasulullah nee na dama nee na may ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ana ayna ana fan tanzilu moom ngay wàcc fii daariki ci sa kër yi bi Makka ca Makka maanaam fan ci sa kër yi ca Makka foofu ngay wàcc maanaam le fait que mu askanale ko kër gi mooy wane ne moo ko moom maanaam loolu lan imam al-Bukhari eh, <laughs> jublu loolu waaye dina indi yeneen atte yi yi ci biir xadiis bi luy dëgëral wax jooju mu ne fa xaala mu wax te te boobaa maanaam saa yu moomeel saxee rek leneen sax maanaam ak ndona ndona day daal di a sax mu ne waxal ndax taraka bàyyi na aqil mooy ibnu abdul mu eh, abu talib ibnu abu talib mu ne ndax bàyyi na aqil min riba'in maanaam ci aw pàkk aw duurin wala boog tool wala boo kër ndax pàkk yi mu amoon walla kër yi ndax bàyyi na ko ndax bàyyi na ci dara wa kaana te nekkoon na aqilun moom warisa dafa doon noon aba taalib huwa moom wa taalibun ak taalib moom ak taalib ñoom dañoo doon noon seen bàyyi abu taalib lu tax walam yàlla saxoo te doon nu ko woon jaafar Seydina Jaafar mooy at-Tayyaar radiyallahu anhu wala Ali du caagin Abi Taalib radiyallahu anhuma maanaam kon moom Seydina Jaafar ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma ñoom doonuñu ko sey an dara li annahuma ndax ñoom ñaar kaana dañoo nekkoon muslimayni ay jullit wa kaana te nekkoon na Aqiil Aqiil wa Taalib ak Taalib kaafirayni di ay yéefir jamono jooju maanaam kon loolu moom moo tax maanaam lu tax ndax ñu bokkul diine du ñu doonante maanaam loolu lu mat a bàyyi xel la nit ki tey bu fekkente ne dafa am jabar joo xamante ne chrétien la chrétien la wala juif la ñoom ñaar duñ doon nante nit ki tey bu fekkente ne euh, dafa am doom moom dafa tuub dugg ci l'islam fekk ay wayjuram duñ ay jullit buñ dee ay milliardaire rek ci génn xel maanaam wala boog yi gën a màgg li mën a def mooy mooy fu mu di ñaar gaa tuub parce bu ñu tuubul bu ñuy dee te tuubuñu mooy ñàkk na xaalis bi moom bu ci am fifteen fifteen bu ko ci am ndax duñ duñ ñu bokkul diine duñ doon nante waaw wala nit koo xamante ne doom ji daa tubbi voilà daa murtat yàlla nañ ci yàlla musal yooyu yëpp da koy waral dégg nga kon loolu euh, fakaana mu nekkoon Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar radiyallahu anhu doon wax naan laa yarisu du doon al-mu'minu jullit aji du doon al-kafir yéeféer bi mais nag loolu euh, wax jii dañ ko askana sayyidina Umar radiyallahu anhu fii waaye dina ñëw ci kanam ne wax ji yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci moom mooy nga xam ne moom moo ko wax wa qaala Ibn Shihab te moom bi nekk ci euh, ci càllalag yëpp mu ne wakaanu te nekkoon nañ njëkk awwaluna doon gëndale qawlallahi wax buur buur yàlla subhaanahu wa taala wax ne inna alladina amanu wa haajaru inna alladina naka gaa yi nga xamante ne amanu dañoo gëm wa haajaru te ñu gaddaay wa jaahadu te ñuy jihaad bi amwaalihim ak seen uh, alali bi amwaalihim ak seen alali wa anfusihim ak uh, seen bopp fi sabilillahi ci yoonu yàlla walladina ak gaa yi nga xam ne aawaw ñoom ñoo uh, làq nit ñi wa nafaru te ñu dimbali leen mu ne ñooñu euh, wa wa wa nasarutuñu ulaayika ñooñu de ba'duhum lenn ci ñoom awliyaaw ay donay ba'din lenn lañ waaw maanaam kon ñooñu nga xamante ne dañoo dañoo dañoo gëm yàlla gëm yàlla ba pare gàddaay ba pare di jihaad wa jahaad wu ñuy jihaad bi am waaye ak seen ci yoonu alal seen alal waaw seen bakkan fii sabilillah wala gën a ga na aawo ñoom ñooy làkk gaaye maanaam mooy waa Madina mm-hmm. wa nasaru ñu dimbali gaa yooya ulaayka ñooñ de ba'dhum ñoom lenn li awliya ñoom lañ dul ba'd la leen daa des mm-hmm. wallazina ak gaa gaa yi xam ne nag amanu dañoo gëm walam yu xaajiru te gàddaawuñ maalakum dée déet maanaam maalakum yelloo leen ñeeloo leen min walaayatim ci seenu méngooyu mbir min shay'in dara xattaa yu xaajiru mbéte ñoom ñu gàddaay mm-hmm. fekk ñoom gàddaay ñëw nekk ci yoon wi baax yi ngeen ne bokkoo leen ak ñoom dara waaye nit tansarukum waaye suñ leen sàkkoo ndimbal fi diini ci diini di fa aleykum man ci mbir yi maanaam lu mën a doon rek fa aleykum na ngeen maanaam day daal di war ci kenn ci kaw seen kaw an nasru maanaam ndimbal maanaam mooy ñi gàddaayul te nekk ay jullit maanaam ñi gàddaayul nekk nañ ay jullit ña nga Makka jéemuñu gàddaay demuñu fenn maanaam demuñu yéen def effort yi ñoom bokku ne maanaam yow tamit boo nekkee ci yoonu yàlla loolu day dox ba ci loolu soo nekkee ci yoonu yàlla di ci kër këri maanaam yow ak ki ci nekkul bokku leen dara de même boo leen bokkee ndey ak baay en réalité bokkoo leen dara euh, da ngaa jàpp sa yoon moom mu jàpp yoonam voilà léegi nag su fekkente ne ci mbiru diini yi laaj na lu ci ndimbal wala yu mel noonu demal nga dimbali ko waaye nag illaa ba mu def du du ak n'importe quel prix de illaa ba mu def ala qawmin ci kaw nit yoo xam ne baynakum nekk na seen diggante bay baynahum ak ñoom mii saaxul ak kóllëre am na kóllëre gu dox seen diggante ne waroo waroo songoonte wallaahu buur yàlla nag bu dul dara du dara itam basirun ku gis la bi ma tàmm ci mboolem li ngeen def voilà maanaam aaya yooyu la moo tax la aaya maanaam kon bokkoo leen dara moo tax mu tekki ne wallazina gaa yi xam ne kafaru dañoo wedde baadum ñoom lenn ci leen awliya ñooy paradoy baadum leneen ñoom ñooy jàppalante illaa taf'alu gis ngeen lii soo leen ko deful takun dina am fitnatum fitna ah fil ci suuf si wa fasaadun ak yàq kabirun bu rëy du loolu lañ nekk di su fekkente ne da ngeen jàpp ne yéeféer yi bon ñu nag ñoom mën nañoo bokk lu ne li ñuy def mën nañ koo def ñoom ñoom ñoo bokk ay affaire euh, il faut que quand même ñu dem nuróole ak ñoom lu nekk ngeen nuróole ko ñoom lu ñu def nga def ci lu ñu dugg nga dugg ci comme li yeneen ci waxoon sallallahu alayhi wasallam la tattabi'anna sanana allazina qablikum hatta shibran bi shibrin hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum qalu al yahudu wan nasara ya rasulullah qala faman waat naa ne da ngeen topp yoonu gaa yi leen jiitu woon tànk ci tànk yéen ah, tànk ci tànk lépp lu ñu dugg ngeen dugg ci bu ñu duggoon ci paxu mbëtt ngeen dugg ci paxu paxu mbëtt comme ni ñu ko waxee woon rek yonent bi sallallahu alayhi li tax bu tànn baatu paxu mbëtt ndax mbëtt bu duggee ci pax moom du ci faj daa man day am benn partie yoom moom bu nekk ci biti imagine nee na yi jaay ñoom yéen di ngeen leen toppandoo ci lépp ñu duggoon ci paxu mbëtt sax ngeen di force ngeen xaj-xaj loo ñoom ci biir pax moomu te ñoom dèjà xajuñu ci pax mu ñu dugg de ñu ngi ci guuta ci problème yu dul jeex ngeen jàkkaarloog yooyu ci alkane yéen di ngeen forcer dugg ñoom la ñooy bokk abir ne alkane ñu ngay wax xanaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ay yoon yonent bi ne leen fa man kon kan laay waxal lii soo leen ko deful dafa am maanaam doo ko doo xeex ak kenn doo contre kenn euh, maanaam euh, doo xuloo kenn da nga am ak ñëpp jàmm ñoom xeexuñu la voilà ku la saagawul moom garaawul toogal fi nga toog boo amee lu gentil looy def nga defal ko ko ngeen seq jàmm yi kese waaye nag bëgg koo roy ci lu ne ni muy ba ba ba sa xattaa euh, ngay jéem a xool sa xattaa nan lay ñandoo pour nga ñandoo noonu loolu xaqiqatan yal na ñaala sàmm mu ne lii nag soo leen ko deful lii moo alxuraan la de soo leen ko deful fitna mooy am ak yàq bu rëy mooy am ci kaw mu ne wallazina nag naka a gaay nga xam ne amanu gëm nañu wa haajaru te ñu gàddaay wa jaahadoo te ñuy kër kër di xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla wallazina ak gaay nga xamante ne awaw ñoom ñoo leen ñoo leen fat wa nasaru ñu dimbali leen walaayka ñooñu de humul mu'minuna ñoom ñooy ñu gëm xaqan piir boo bëggee gis gaay gëm yàlla piir ñoo leen waaw yàlla nag mun xam nga ku nekk taxaw man jullit laa damaa gëm sama xol bi dafa baax noonu loolu dafa yomb bu doon ne képp ku ko woote woo am ko rek man man dinaa ko am bu baax parce que dinaa ko woote woo mais nag mbir mi dul demee noonu voilà bu doon ku nekk lu mu woote woo rek ñu ne effectivement dëgg la parce que dafa kaa wax bu doon lool la kon ma benn gën a kawe lay am parce que dinaa leen woote woo ñoom ñëpp benn par benn bañ jeex waaw waaw waaw ku ne képp ku ne rek waaye nag mbir bi da dul loola alxuraan moo ñuy wax kan mooy ki gëm dëgg moom moo ñu ko wax dina ne ñii la lahum kon ñoom ñeen na leen maghfiratun ak njéggal wërsëg nag wërsëg karimun bu tedd bu tuggee ci borom subhaanahu wa ta'aala wallaziina gaa yi nga xam ne nag amanu gëm nañ min ba'du ca gannaaw ba wa haajaru te ñu gàddaay wa jaahadu te ñu xeex ci yoonu yàlla ma'akum ànd ak yéen fa ulaa'ika ñoo ñooy la gaa yi minkum ci yéen lañ bokk ñooñu buñ ñëwee itam bokk nañ ci yéen waaye aaya yële aaya bii moo ko folle maanaam nga gis ne imaam al-Bukhari rahimahullah taala dafa indi euh, euh, euh, maanaam ne kon avant aaya bi ci kaw aaya yi ci kaw daf doon lan la doon indi maanaam bu ñu xoolee li tax dindi ko ci ci ci alquran mooy ne dañ daan doon nante hmm. ci rek le fait ñoo bokk maanaam ay euh, maanaam xel fu googu doon am maanaam kii euh, euh, kii la ansaar yooyu kii muhaajir la ak yooyu waaye aaye bi ci tegu maanaam maanaam bi muy jeexal ni moom moo ne finalement non maanaam ñi nga xam ne ñooy doonante mooy ñu bokk deret waaye nag ba tey maanaam maanaam bu mag bi daf ci continuer di des ñu bàyyi ko muy aaya bi nekk ci alxuraan ba tey hmm. maanaam maanaam bu mag bi mooy lan mooy bokkoo leen dara maanaam bu dee yéefar yéefar duñ doonante maanaam yéefar ak jullit duñ doonante dégg nga mu ne wa ulul arxaame ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom yi way jegeñaal maanaam ñi bokk maanaam ay ñi bokk mbokkoo ba'duhum lenn ci leen nag awlaa ñoo gën a yelloo bi baax ba'du ci ñenn ñi fii kitaabillahi ci li nga xam ne moom la yàlla farataal ci ndono inna allah buur yàlla budul dara du dara itam alimun ko xam la bi kulli shay'in ci bépp mbir maanaam kon euh, loolu euh, du maanaam vraiment maanaam li tax maanaam ne loolu li aaya yu njëkk yi nag moom lañ doon wax ne he lii moom moo daan am ginnaaw gi nag ci lañ ne waxul aw awla baax moom ñu baax am fi kitaabillah kon ñu daal di xam ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii maanaam mbokk yi dañuy doon nante waaye tamit dañ koy teg ba tey ci lan ci kaw charte ne ñoom ñoo bokk lan na yeneen yuy tax maanaam ba nit ki du doon moroomam maanaam même bu fekkente ne ñu bokk ndey ak baay bu fekkente ne moom moo ko jur hmm. wala moom dañ kaa jur xattaa loolu am na yuy tax mais yooyu du moom mooy suñu euh, masala bi maanaam kon euh, imaam al-Bukhari rahma ci jublu rek mooy le mën koo doon hmm. na euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ci moom la ci jublu ak tamit le fait ndax ndax bàyyi na ko fi ngir maanaam maanaam le fait que te liñ doon doon mooy wane ne ñu nga moom da nga xadis bi imam Bukhari na ko indi xadis numéro trois mille cinquante ak quatre mille deux cent quatre-vingt-deux euh, imam Muslim na ko xadis trois cent cinquante et un ñetti yoon Abu Dawud na ko xadis numéro deux mille dix ak deux mille neuf cent dix imam euh, Ibn Maaja ko xadis deux mille sept cent trente ak deux mille neuf cent quarante-deux imam Ahmad vingt un mille sept cent cinquante ak vingt sept cent soixante-six kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko mu des imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu nuzul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Makka mooy baabu buntu bi moom moo xam mooy wax ne nuzul wàccu an-nabi yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah Makka ca Makka maanaam bis bi lim ci namm nag moom mooy bi mu jugee Mina maanaam la ci namm maanaam keroog bi nga xamante ne ndax euh, bi nga xamante ne ci la yonent dem Makka maanaam boobu bi mu ñëwee ba mu ah, ah, gisoon nañ ne ah, dafa wàccoon ci sarif ah ginnaaw bi bi mu duggee ba nga xam ne bi wàcc na tamit Zul Tuwa Zul Tuwa foofu la balaa muy dugg Makka maam ci biir xaram bi la ne moom la daal di daal di sangu dégg nga day daal dem dugg bi mu duggee ñu daa di def tawaaf bi nga xam te ne moom la ñu def. Euh, ñi nga xamante ne maam bi mu duggee ñi at ñi nga xamante ne dañoo indaale woon xaddu yu ñoom maanaam continuer comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam def xiraan ñi nga xamante ne indi wuñ ko woon mën a leen firéeku ci at yi ngeen def umra bi nga xamante ne ci lañ defee seen tawaaf gi julli ñaar rakka ginnaaw xaj euh, fële dëkk ba euh, maqaama Ibrahima ba ñu pare ñu def tawaaf diggante maanaam saayu Safa ak Marwa gannaaw ga ci la dem ci kaw Makka foofu mooy luñ tuddee ak xuju al xujul foofu la dem toog ba après ci ginnaaw gi ci la doog a dem Minan ba mu fa demee na maanaam lool nag lay maanaam euh, waaye euh, ba mu jugee ba bañ maanaam ba ñu defee seen aj ji ba noppi maanaam di ñëwaat euh, fan la wàcc loolu moom moo tax yeneen maanaam moom moo tax imaam al-Bukhari di nosee buntu bi boobu la maanaam mooy bu mujj bi mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab yi haddathanaa Abul Yamaan moom al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani rahimahullahu ta'aala mu a qaala akhbaranaa Shu'ayb te moom mooy ibnu dinar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Bishr mu ne an az-Zuhri mooy ibnu Shihab bin gisoon léegi mu ne qaala haddathani Abu Salama te moom mooy ibnu Abdurrahman ibn Awf bokk ci fuqaha sab'a mu ne anna Aba Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala nee na qaala rasulullah qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam hiina jamono ji nga xam ne araada nam na quduma Makka maanaam di dugg ci Makka mu ne manzilana suñu wàcc gadan ëllëg maanaam gis nga fii insha allahu ndem soob na yàlla maanaam gadan ëllëg fii tekkeewul suba suba suba suba suba mais li muy tekki moom mooy ci fan yi di ñëw comme li nga xam ne noonu la ko alxuraan waxe yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha fal wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin maanaam yéen ñi nga xam du muy dëgg ragal yàlla te ngeen ne kenn ku ci nekk xool li muy def ngir ëllëg maanaam ngir suba mooy li ghadin ngir ëllëg mooy yawmal qiyaamati bu deewee kon nag loolu la maanaam kon tegtalewul suba suba suba mu ne insha allah ndem soob na yàlla <coughs> maanaam bi xayf euh, ci xayf xayf moom mooy euh, tund wu wàcc wu wàcc loolu mooy mooy bu bani kinaana waaye mooy xayf banu kinaana xayfu foofee nga xamante ne taqaasamu euh, ci lañu kóllërante woon al kufri ci kiifir maanaam mooy keroog bi nga xamante ne ci lañu Euh, bëggoon a euh, génne yenent bi sallallahu alayhi wa maanaam euh, bëggoon koo maanaam xisaar mooy embargo boobu gaa yi defoon ko maanaam moo moom mbokka mi foofu lañ demoon nag dégg nga dóor patt bi maanaam ngir waxtaane ko fa foofu lañ luddantee affaire yi maanaam kon loolu mu ne bërëb boobu foofu nag ñun la wàcc ëllëg mooy mooy muhassab même place bi la hmm. muhassab mooy jugee comme niñ ko gisee woon wallahu aalam hadith bi imam Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro mille cinq cent quatre-vingt-dix trois mille cinquante trois huit cent quatre-vingt-deux quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre quatre mille deux ak sept mille quatre soixante dix imam Muslim ina ko ñetti yoon hadith numéro mille trois cent quatre imam Abu Dawud ina ko hadith numéro deux imam Ahmad ak dix mille neuf cent soixante-neuf kon ñu gis ne xadis bi yow asxaabu kutubu sitta ñett ko ci ñett indi ko ñett ñu ko ci mooy imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ñeneen ñett yi mooy imam At-Tirmidhi imam An-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp indi wuñ ko rahimallahu al-jami' wa qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddasanaa al Humaydi te moom mooy Abdullah ibn Zubayr rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddasanaa al Waliid te moom mooy ibn Muslim al Qurashi rahimahullahu ta'aala mooy Abul Abbaas ash-Shaami bokk ci juróom-ñetteelu génération bi gën a am na 119 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn am na 194 Euh, ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay nekk ci kutubu sitta rahimahullahu ta'ala di waa Dimashq nekk waa Sham nekk Dimashq mu ne qaala haddathanaa al-Awzaa'i mooy imaam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala Abdurrahmaan ibn Amr ibn Abi Amr ash-Shaami dimashqi di imaam bu mag a mag rahimahullahu ta'ala euh, nekk euh, maanaam juróom moom ñett nga ne maanaam fanam yi dakaa def ñetti fan ci at bi ñett benn maanaam moom noonu sa at bi moom dakaa def ñetti ñetti wàll benn bi daf koy def at ak umra moom nu mu def mu def ko beneen bi ci des beneen xaaj bi moom mu def mu def jihaad beneen bi ci des mu jàngal xam-xam nii la ko xaajee rahimahullahu taala dégg nga moom euh, mi ngi gane àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Beyrouth danga rahimahullahu taala mun a qaala haddathana Zuhri mel na ki nga xam ne moom lañ gis léegi moom ni Shihab mun an Abi Salama ah moom na Abdurrahman na Awf an Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu qaala moom nee na qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na min al ghadi maanaam ci ëllëg sa yawm an-nahri ah ca bisu tabaski woowote moom bi minan ma nga minan mu ne nahnu naka ñun day naaziluna danañ wàcc xadan ëllëg bi xayfi bani Kinaana maanaam ci xayfu Banu Kinaana maanaam nga gis ne bi mu demaatee dakaa waxaat maanaam fële bi muy dugg ci Makka dakaa waxoon mais bi mu demaatee ba nekk ci ëllëg dañu suba encore dinañ demaat fan ci xayfu Banu Kinaana xayfu fa nga xam te ne taqaasa mu foofu la gaa yi kóllërante woon na alal alal kufri ci kéefër yaa ni mi ngi namm ci lool nag al-muhassab comme ni nga xam ne loolu lañ ko xam mooy batxaa fi nga xam ne dafa la xeer daje maanaam bu ndox ma wala ngaanee mu ne wa zaalika loola anna Quraysh nak Quraysh wa Kinaana ak Kinaana ñoom te xaalafat dañoo kóolërante woon ala bani hashim ci kaw waa banu hashim maanaam ñoom lu ñu wax waa bani abdul muttalib ak banu abdul muttalib mu ne aw bani muttalib wala boog banu muttalib te loolu mooy mooy li wér maanaam sikki sàkk la bu abu salama li wér mooy kan mooy la ne banul muttalib la am ne laayu naa ko xooxum duñu sëy ak ñoom maanaam lii mooy embargo yi duñu sëy ak kenn ci gaa yi maanaam kenn du leen takk bu fa kenn mayee jabar ci gaa yi léegi ñoom ah eh, eh, voilà bu fa kenn te may kenn jabar naka noonu bu fa kenn takk jabar walla yu bàyyi yow bu kenn jaayanteeg ñoom bu fa kenn jënd dara te bu kenn jënd dara te bu ñu nangu benn marchandise ñëw tegu ci seen loxo maanaam ñi jóge ci yeneen dëkk yi sax bu ñu ñëw bu ñu nangu ñu jox leen marchandise ñu jaayanteeg ñoom te charte bi ngay mën a dugg see mooy. nga d'accord ci clause yi nii ñu la tegal ne leen ñii groupe mbooloo mii yeneen bi sallallahu alayhi ak mbokkam yi waa banu Hashim ak yeneen mbokk yi waa banu Muttalib bu kenn jaayante ak ñoom bu kenn jëndante ñoom bu kenn sëy ak ñoom képp ku fi may jabar daañu la génn ci dëkk bi képp koo xamante ne takk nga jabar daañu la génn ci dëkk bi képp koo ba pare daañu la tegi daan yu tar képp koo xamante ne jaay nga leen benn produit lu mu tuuti tuuti daañu la teg day daan yu rëy rëy képp koo xamante ne jënd nga ci ñoom dara daañu la tegi tar ba pare ñoom ñu daan leen teg embargo leen tëj leen maanaam foo xamante ne mënuñu faa génn maanaam loolu mooy lan loolu mooy lan mooy lan leen bàyyi bañ dee te loolu nag ñu ne xatta gis ngeen lii nii du ñoo gaay gaay dañ koy def ci dëkk yi ba léegi non ci àdduna bi waaw kay xatta mbete yuslimu ñu ñu ñu jébbal ilay yi mu ci ñoom annabi yonent bi sallallahu alayhi ñoom daal léegi nag lañ laaj moom mooy condition bi nga xam ne ci la ñuy yëkkati embargo bi mooy ne ñu jébbal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu mën koo rey ñu teg ci yoon teg ci kaw loxoom gaa yi nag bañ gaa yi bañ ne duñ ko def suñu mbokk la duñu ko nangu ànd ak ne ñoom gëmuñu duñu ay jullit de mais daal duñu jébbale seen mbokk moom loolu moom moom moom moom xel seen xel xalaatu ko moom waaw wa qaala Salaamata mooy ibn Rawh eh, ibn Xaalid ibn Aqil ibn Xaalid al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Xariq bokk ci juróom-ñeenteelu génération génn àdduna 197 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Uqaylin ah muy ibn Xaalid ah voilà eh, eh, al-Ayli rahimahullahu ta'ala wa Yahya ibn ad-Dahhak muy Yahya ibn Abdullah ibn ad-Dahhak euh, Abu Sa'id euh, al-Harrani rahimahullahu ta'ala di Razi al-asl rahimahullahu ta'ala gane àdduna 148 jamono génn àdduna 218 jamono génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam an al-Awza'i ñoom ñu jël ci imam al-Awza'i moom mu ne lan axbarani xabarana man ibnu Shihab muy az-Zuhri vraiment maanaam moom liñ ciy jublu euh, riwaaya bi maanaam mooy gën a dëgëral riwaaya ba la ne tadlis amu ci amul lenn loo xam ne luñ ciy ragal la wa qaala te ñoom ñaar ñëpp dañoo wax ne maanaam muy gën a leeral tamit beneen maanaam mooy ne waa banu haa banu Haasim wa banu Muttalib maanaam ñoom ci seen riwaaya mooy banu Haasim ak banu Muttalib kon dëgëral na riwaaya bi ba pare lana leeral la na ne kan kon riwaaya bi kan mooy ki nga xam ne moom mooy ki sikki sàkk ki mooy alwalid laa bëgg alwalid moom moo indi sikki sàkk gi voilà maanaam loolu la imaam Buxaari bëgg a leeral foofu muy hmm? alwalid moom moo indi sikki sàkk gi rahimahullahu taala mu ne qaala Abu Abdullah muy al-Buxaari mu ne Banul Muttalib ashbah Banul Muttalib wax ne Banul Muttalib mooy ashbah loolu moom mooy li gën a nu li gën a a nuru moom rek a yanu maanaa ndax du woon waa banu Abdul Muttalib kese mais waa banu Muttalib ba tey Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam banu Hashim ak banu Muttalib ñoom ñaar musuñu tàqalikoo shay'un wahid benn mbir lañ musuñu tàqalikoo ci jaahiliyya lu ci lislaam tamit hadith bi imam Bukhari insha Allah dina ko indi hadith numéro euh, wala bu indi na ko léegi nii 1589 euh, dana ko indiwaat 3882 4284 4285 ak 7000 quatre cent soixante-dix-neuf gisoon nañ taxrij bi léegi ne nañu waa ashaabu kutubu sitta ñett ko ci indi imam Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud amma imam Tirmidhi imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñ ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu qawlillahi ta'ala wa iz qaala Ibraahiimu wa iz qaala Ibraahiimu rabbi ij'al haadha al-balada aaminan wajnubnii wa baniyya an na'buda al-asnaam rabbi innahunna adlalna kathiiran mina an-naas faman tabi'anii fa innahu minnii wa man 'asaanii fa innaka ghafuurun rahiim rabbana inni askantu min zurriyyati bi waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimu s-salata faj'al af'idatan mina n-naasi tahwi ilayhim warzuqhum mina samaraati mu gis ah, buntu mu ne euh, euh, wax buur yàlla wax taala ji kawe ji ne wala fàttalikul bi nga xamante ne qaala wax na ibrahim moom ab moom ibrahima alayhi salaatu rabbi yow ijaal na nga def haadal balada bi la dëkk maanaam muy du muy kaaba gi mu dëkk bu wóor wajjudub nii te nga musal nga teet ma wa baniya ak sama njaboot an na'budu ci ñuy jaamu al asnaama xërëm yi maanaam mu teet ñu soril ñu ko rabbi yoo sama borom innahunna naka xërëm yii abdulal na sànk nañ kasiiran lu bari minan naasi ci nit ñi fa man tabi'ani képp koo xam ne topp nga ma nag fa innahu naka ko de min nii ci man la bokk wa man asaani képp ku ma mooy fa innaka naka buur yàlla yow xafuurun yow yaay jéggalaa koonu ba yi bëri looy jéggale bëri ñooy jéggale te mu amul loodul jéggale rahimun ku yaatu yërmande nga rabbana yow sama borom maanaam lii tamit lii lan lay tekki maanaam kon maam Ibrahima alayhi ci moom du bokk moom deret ka bokk ci moom mooy ka bokk ak moom yoon moo tax mu ne fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asaani ku ma mooy ngir mu ne ah, mu ne rabbana yow sama borom kat inni naka man askantu dëkkale naa min durriyati ci sama njaboot. maanaam bi waadin ci sama euh, ci aw xur woo xam ne kay bi zar'in amulum bay anda baytika fa wetu sa néeg rek al-muharram la ormal bi sa dëkk sa néeg boobu daal laa ñëw rabbana yow sama borom li yuqimu bu ko defee ñuy taxawal as-salata julli fajal kon nag na nga def afidatan ak ay njëriñ yu baree baree baree baree mën a naas bu tukkee ci nit ñi tax wii di jéng di jéng di maanaam di màmm tax wii di màmm ilayhim jëm ci ñoom njëriñal ñu bari ci nit jëm ci ñoom